kon alimaamul xaafizu Nawawi rahimahullahu ta'ala mu woon di nag der der der dernier xadis ci suñu buntu bu am solo bi di li nga xamante ne mooy kitaabul baabu baabu fadli man fattara saa'iman wa faddala wa fadli saa'imi alladhi yu'kalu indahu léegi nag mu woon bi mooy bu mujj wa du'aa'il aakili ñaanuk aji lekk gi lil ma'kuuli indahu mooy boo lekkee yow itam ñu teral la bul ne bu ko def yëfu yëfu yëfu yëfu baadool la yooyu waaw lekk ba sa koll bi fees ñu tegal la après nga lekk naan sam njar naan sam ndox géex daal di génn doo wax sax jërëjëf jazakumullahu xayran yal na leen yàlla fay sa yoon newu ci nga mel ni mbir mi daal di guuxi lex di jàpp ne da koo yoyoo loolu mbirum baadool la la tudd voilà loolu du daraay diine waaw te ñàkk te mooy ña ba manque de civilisation te civilisation mooy yeneen saa sam jàngale kon nag loolu lay jàngale fii que ne boo demee fenn yi ñu teral la bu fi ñëw lekk ba pare euh, marché kii daal du ñëw sax ah jazakumullah xayran waaye yal na leen borom bi fay ak ñaanal leen yàlla loo xamante ni comme niñ koy gisee fii surtout bu dee ki woor ñaan gi ngay wax loolu lu ama am solo la kon al imaamul xaafizu Nawawi rahimahullahu taala kon mu ne kon mu indi xadis mille deux cent soixante-sept mu ne wa an Anas radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam jaa'a ila Sa'd ibn Ubaadata radiyallahu anhu فجاء بخبز وزيت فأكل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم aftara indakum as-saa'imuun wa akala ta'aamakum al-abraar wa sallat alaykum al-malaa'ika rawaahu abu daawud rahimahullahu ta'aala bi isnaadin saxiix kon al-imaam mu indi xadiis bu mujj bi mu ne wa an Anas mu ngi jële ci Seydina wa Mawlaana Anas dus Ansa waaw c'est pas Hamza <laughs> waaw damaa mos a dégg ku doon wax lool an Anas ibn Malik mais Anas la naa la Anas sa siira wa <laughs> man de benn dëkk bu nekk côté Villefranche-sur-Saône fii ci Rhône bi laa xam Ans am na fu tudd fii Ans <laughs> jëlee autoroute bi euh, A6 bi ah il a Lyon Bari Baris am na fu ñu naan Anse foofu ci côté Villefranche-sur-Saône man foofu laa xam ci Anse waaye kii de ah wala rek muy man la sama àlluwa daal di gàtt waaw waaye <laughs> Seydina Anas Anas la Anas ibn Malik ala radiyallahu ta'ala <coughs> anhuma eh, wa eh, ardaahuma mu ne anna nabiyya kene bi sallallahu alayhi wa jaa a dikk na ila Sa'd ibn Ubaada ñëw na ci Sa'd ibn Ubaada mi radiyallahu anhu euh, moom nag yooyu saa saa lu ñu ko doon feeti ak a bari sang la ci waa Ansaar voilà Sa'd ibn Ubaada radiyallahu ta'ala anhu wa arda gisoon nañ hadith 925 sayyidina ibn Umar dana woon anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aada Sa'd ibn Ubada wa ma'ahu Abdurrahman ibn Awf wa Sa'd ibn Abi Waqqas wa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu fa baka rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa seet soon Sa'd boobu nag dafa feebaroon da ko mooy da ko feebar nga ñëw di ko seet si fekk bon hmm. euh, ñu bari jàppoon nañ ne tem mu faatu mais moom dundu na man ginnaaw ab yonent bari saa saa mais boobu moom feebar bi sonaloon na ko voilà waaw ba li nga xamante ne nii eh, ah gars yi foogoon nañ ne tem mu faatu de voilà mais bu dul loolu moom da ko doon seeti lu bari gisoon nañ xadiis Seydina Usaama ibn Zayd bi radiyallahu anhu ma bi mu ne yonent saa salaam da doon dañu yéegoon ci benn mbaam moo yonent saa salaam dafa yéegoon ci mbaam ni ñoom ñu ànd ñuy dem di seeti Saad ibn Ubaada mooy bi ñu rombee ci majlisul ansar taa yooyu nag juste euh, euh, euh, kii la quoi avant Badar la woon léegi yeneen saa saa bi mu rombee fekk ci mbooloo mi ay gaa yoo xam ne rijaalun minal mushrikiin wa rijaalun minal muslimiin ak abadul awsaan ay góor yoo xamante ne ki way ngëm yàlla yi ñoo fa ne woon ak ci yahuud yi ak ñoo xamante ne eh, jaamukatu euh, li nga xam ne mooy euh, xërëm yi quoi léegi nag euh, yonent bi alayhi salaatu salaam moo doon xadis 869 buntu bi doon wax tahrimu ibtidaa'ina al-kaafir bis-salaam wa kayfiyatu radd alayhi wa istihbaabu salaam ala ahli majlisin fii muslimin wa kuffaar foofu lañ ko gisoon boobu xadis boobu xam nga Riyaad bi mu ñëwee boo ko xoolee doo gis ne kan la seetoon mais ba ñuy def taxriij bi gisoon nañ ne. ndax dana woon 861 waan Usaamata ibn Zayd ay waan Usaamata radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam marra ala majlisin fii axlaatun minal muslimiin wal mushrikiin abadatal awthaan wal yahuud fa sallama alayhim sallallahu alayhi wasallam muttafaqun alayhi loolu mais bi ñuy gis taxriij gisoon nañ ne Seydina Hamza Usaama radiyallahu anhu dane man Yonent sallallahu alayhi wasallam dama ne woon ci gannaawam ci benn mbaam dama supporté woon ñu doon seeti Sa'd ibn Ubaada mii lañ doon seeti après ci la rombe benn mbooloo boo xam ne benn jataay boo xam ne euh, ay njaxas mooy ay jullite nga fa woon ay mushrikuuna ñoo xam ne jaamukatu awsaan yi ak yahuud yi yooyu saa saa ñëw daal di nuyoo waaw parce que doo xañ julli ñi see dem nuyoo parce que yéeféer yi ci seen biir voilà loolu gisoon nañ ko mooy moom nii la doon seet si loolu rek pour dire que yeneen saa bari woon na lu mu ko doon seet kon fii Seyna Anas mu ne yeneen saa salaam jaa ila Sa'd ibn Ubaada dafa ñëwoon ci Seyna Sa'd ibn Ubaada nii léegi seet si ko fa jaa bi xubzin wa zayt nag ndogu moo jotoon waaw heure ndogu la woon yonent bari saa saam fa jaa euh, sayna sa sa daal di indi non daal di indi bi xubzin ci mburu wa ak mooy diw liñ koy booleel quoi bi nga xam ne moom mooy lañ koy assaisonner voilà bu doon tey façon beurre wala yu mel noonu mais zayt mooy soo diw liñ xam ne mooy tax mu nooy dina neex a jàndal jàllale di ko boole mbir mi fa akala léegi nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di lekk summa qaala an-nabiyyu ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne aftara daal di nay dinay dogu indakum fii as-saa'imuuna aji woor yi daal dogu dogu nañu ci yéen wa akalata lekk na ta'aamakum seen ñamal abdoor ñu baax ñi wa sallat te julli na ci seen kaw al malaa'ika malaaka mu ne rawahu abu daawuda hadis bi abu daawuda as-sijistaani rahmatullahi alayhi daal dina koy solo mu ne bi isnaadin saxiix mu ne bi isnaadin moom daal dina koy solo ci sanad boo xam ne saxiixin bu wér la laaj bu njëkk bi mooy hmm? ah laaj bu njëkk mi mooy est-ce que moom dong ko solo ñu la la déedéet sëriñam al imaamu Ahmad ibn Muhammad solo na ko na ko noonu imaam mi daarimi bi imaam kii euh, an-Nasaa'i ci amalul yawmi wal layla la ko indi ah voilà ba pare ne mooy li nga xam ne yaquluhu idaa aftara inda li ki di wax bu dee ne dafa dog ay ñoñ nga ñëw koor gi wala sax du koor mais da wooroon am ñu la invité ngir nga ñëw dog boo demee. du da ngay dogu ba pare di guuxi lax di jaax ne da di jaay ne yow da nga koo dóor dóor lépp luñ la fa berdeel nga dóor ko ba pare génn dem waaw saay waay jërëjëf waay waxoo sax jërëjëf waay waay saay waa ma yow dem ko quoi ndax koll bi fees na te ba ngay ñëw kenn manoo woon a wax tamit parce que xiif léegi nag manoo koo wax ndax koll bu fees ba pare waxoo santoo leen ñaanaloo leen dara voilà léegi loolu lan ngay wax bu dee ne dangaa dogoo ci ay waañoñ loolu foofu la ko al imam an ci a'malul yawmi wal laylati daal na ko indi foofu kon al imam Abu Dawud mu ko indi mooy lii mooy dernier hadith ci kitaabu ki ñun mooy suñu dernier hadith ci kitaabul fadaa'il mooy suñu dernier hadith ci buntu bi baabu fadli man fattara saa'iman imaamu Abu Dawud hadith bii la mujjee indi ci kitaabul at'ima waaw awwalu kitaabil at'ima baabu du'aa li rabbi at-ta'aami idaa akala 'indahu hadis bii mooy bu mujj bu mu indi foofu allahu akbar moo tax euh, euh, mooy dernier hadis bi xoolal <laughs> kon mooy dernier fu bari mu ne haddasanaa Maxlad ibn Xaalid mu ne haddasanaa nettali nañu Maxlad ibn Xaalid di Maxlad ibn Xaalid ibn Yaziid ash-Shu'ayri ash-Shu'ayri ash-Shu'ayri Ahmad ibn Xaalid Euh, euh, ibn Yazid ash-Shu'ayri yu Abu Muhammad al-Asqalani yu wàccoon fi nga xam ne mooy Tursus kon ab Tursusi yu rahmatullahi alayhi kañ la gane àddina kañ la génn àddina gisuma ko waaye borom Taqrib at-Tahdhib nee na siqa rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana nettali nañu Abdurrazzaq bi Abdurrazzaq ibn Hammam ibn Nafi' al-Himyari mawlahum al-Yamani Abu Bakr as-San'ani borom musannaf musannaf Abdurrazzaq rahmatullah alayhi génn àddina deux cent onze qaala hmm? mu ne axbarana Ma'mar mu nekk ñoo xabaare mooy Ma'mar càll la bu siiw bi Abdurrazzaq an Ma'mar Ma'mar ibn Rashid al-Azdi al-Haddani Abu Urwa as-San'ani rahimahullah alyamaniyu waaye newoon na Basra ak Yaman rahmatullahi alayhi génn àddina la cent cinquante rahmatullahi alayhi an Saabitin moo ko jëlee ci Saabit di Saabit ibn Aslam al-Bunaaniyu rahimahullah Abu Muhammad al-Basriyu génn àddina la cent vingt-trois am nañu ne cent vingt-six am nañu ne cent vingt-sept Allahu ta'ala a'lam an Anas moo ci gën a dëgër ko jëlee ci Sayyidina Anas ibn Malik mu jëlee ko ci sëriñam bi di Anas ibn Malik ibn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 radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam jaa'a ila Sa'd ibn Ubaada fa jaa'a bi khubzin wa zayt faakala thumma qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam aftara 'indakum as-saa'imuun wa akala ta'aamakum al-abraar wa sallat alaykum al-malaa'ika voilà mu ngi nii waaw <laughs> nii la ko al imaamu Abu Dawud ënde kon lii lëkkaaleem ginnaaw kon taxriij bi mooy xadiis bii dañuy war ne kon yow mi nga xam ne yaa dem fenn ñu ganale la jox la nga dogu ah ci invitation yi am ci koor gi yooyu waxoon nañ la nag mu banañu nekk invitation yoo xam bu ngeen ñëwee jëw ngeen fay newe ñi nga xam ne bu ngeen fa newee jëw jëw ngeen fay newe waaw loolu baaxul parce que seen koor gi yéen a koy yàq après ñëw di wax ci ñoom diw ñoom daa ñoom nangam ñoom nangam ba taraawiix yi sax du ngeen ko def ndax loolu ngeen ñibbi ñëpp sonn bu ngeen mayul bala ngeen ñibbi ngeen guddee lool ñibbi boo mayul ñenn ñi sax dañuy karmat du ñu mën a jóg nga xëdd te lool lépp ah yaa yenn sa bàkkaar ay bàkk sa bopp ay bàkkaar ba pare yow sa yoolu koor ga nga am mbaa nekkoo di ko jox keneen parce que yone saa sam nee na boo nit ki day ñëw yow mal qiyam ki mu doon wax naan ndax xam ngeen ki ki perta ki ñu saisir waaw ba muy leeral dane mooy ki nga xam ne daa ñëw yowmal qiyam indi na julli indi na woor indi na zakat indi na yëpp waaye waqad shatama hada daal dinay diw ah, wax na diw lu dul noonu tooñ na diw tuur na deretu diw ah, waaw jëw diw lu nekk nga def ko léegi nag ñuy jël ñoom yow sa yu baax di leen ko jox baa yow bokkoo ne ñi nga xam ne bu woor dañuy woor ba ngoon xiif ndaysaan sonn ngir yàlla waaye bu dog jotee ngeen dëkkee jëw ci seen téléphone yi di waxtaanante voilà waaw diw waaw mais maa ngi ñàkkee fay la nangam ak nangam ah yow tout le temps ci loolu ngeen nekk loolu mooy yow ngoon gu nekk nga amul rendez bu yàgg sa benn xarit boo xam ne moom mooy koor gi bu ngeen xëddee bu ngeen dogee daal ba pare ba seen koll yu fees au lieu ngeen dem julli ji du ngeen ko def léegi nag ngeen di soit ngeen toog di waxtaan wala ngeen di woote wante après nag ngeen di def compte rendu journée bi léegi nag lépp nag ci jëw. loolu mooy yow yaa ngi jël sa yu baax yi nga woor di nga wooroon yépp daal di koy yóbbu yóbbul sa mbokk loolu nag foog naa kenn dofewul noonu waaw gisuma koo xam ne pare na ñu ne ko yow sawaay xam nga nooy def entreprise bi da nga fay liggéey mais weer wu dee dañ lay fay nga liggéey ba tas di yeewu ay cinq heures du matin waaw yow yow di sonn lu nekk nga dugg ci te ba yow yoroo sa oto bopp transport yi ngay jël te yaa koy mayal sa bopp kenn du la ci jàppale dara waaw nga ñëw ba am sa salaire nag bi biñ la waree fay viréel nga ne non non leen ko diw yow mu leer na ne bu dee sa kër facture manoo ko fay te ci loolu ko waroon a fayee bu dee fooy luyee la location ba doo ko fay parce que loolu la nga ne léegi dañ jël alal jo jox ko diw ci loo xam ne yow doo ci man dara ñu ñu confisquer alal ji daal di koy joxe loolu kenn moo koy nangu kenn bu ko nangu waaw koor tamit woor ba pare. dem ci guddi gi di jiwaateeg wala dem foo xam dañ la faa invité boo xamee ne invitation yu mel noonu moom looloo fay am nga bañ a dem waaw lool moom bokk na ci ngànt yi nga xam ne day tax ku la invité nga ne demoo mag doo ñëw nag ne ko ñëw ma parce bi dañu di jëw non <laughs> lool loolu doo ko wax voilà mais yow daal fexeel ba joxe sa ngànt ba doo dem voilà mais bu dee da ngay dem naan bon manuma ci woon doxo ah manuma ci woon doxa déedéet loolu dañ cee génne yow bu dee ne mariage nga xam ne invitation mariage wuyu ko farata la a condition ko boo demee yu bon ya fay ew bu dee day am yu bon man nga ko tere walla yow boo wala walla du fa am bu dee dafay am amoo droit dem fa lu dul boo demee jàpp nga ne man nga leen koo tere te boo leen ko teree faale la da ngay jóg dem sa yoon amoo droit di fa def bu dee loolu la ñuy wax lan ngay xalaat kon ci yeneen yi nga xam ne invitation loo xam ne duuna mariage parce que mariage la gars yi di wax te la xëccoo ba am est-ce que euh, mooy li leen saasam doo xaqul muslim al muslim gisoon nañ ko fii ci jaatal ci Riyad bi nii loolu mariage la que bu la woowee na ko wuyu loolu mariage la mais euh, dindiwul tamit yeneen façon invitation yi mais sauf que mariage moo gën a feddale bu dee loolu lañ lay wax bu dee lu xaraama fay am bul dem lan ngay xalaat ci li nga xamante ne nii mooy loo xam ne invitation normale kese nga bëgg faa dem léegi yow sa koor gi nga woroon yépp nga jël ko daal di koy virer lañ sa am yool ba euh, euh, prime ya nga ca am ak pay gaak payoor gaak prime yaak euh, treizième mois ya la yàlla defal te moo ëpp treizième mois yëpp waaw yow nga jël lépp daal di koy virer sa benn mbokk boo xam ne ci deram ngeen ne woon loolu xalaat la wala say mbokk yu bari moo tax loolu tamit nañ ciy bàyyi xel quoi invitation c'est bien mais il faut pas mu dugg nag ci loo xam ne ci lu xaraam ngeen di waaw waaw mu naree tombe ci lu xaraam moom di ut loo xam ne ngëneel kese ci nekk ba mu lay toog tabbi ci lu xaraam loolu sariya du ko nangu voilà yonent bi alayhi salaam mu daal di ñëw ci Sa'd ibn Ubaada euh, daal di koy seet si waaw loolu dañuy xamee ne tamit euh, euh, dafa ñëw soit da ko invité wala yooyu saa sam ñëw fa voilà léegi léegi nag ñu indi ko fa jaa bi xubzin wa zayt mu daal di indi li nga xamante ne mooy. bi bi xubsin wa zayd léegi kon Seydina Zayd ibn euh, Sa'd ibn Ubaada daal di indi li nga xam ne mooy euh, mburu voilà ak li nga xam ne mooy euh, zayd mais <laughs> nañ ne bokk ak suñu croissant yu gën a nooy yi de waaw gis nga <laughs> nañ lekk mburu moom waaye temps yooyu taxu ko woon deme comme ni ñun ñun ñun moom xéewal daa gën ci ñun waaw mais bon waaye léegi moom sawaay xéewal yi daa gën a bari waaye daa mel ni cagante gi moom ci la gën a yokk waaw <laughs> sukru gi mu laaj te du sukru yi alhamdulillah làmmiñ kese parce que imalu ala daawuda sukra waaw ay waay jëf leen yéen waa ahla daawuda waa yéen waa kër daawuda li nga xamante ne mooy xayraa jëf jaa nga xamante ne nii mooy euh, euh, sant yàlla la allahu akbar waaw waaw sayyidatu Aisha doon na wax ne yonent saa salaam de masulu suur ci xubzu sha'ir gi de yow may ni mutataabi'ayni hatta qubida allahu akbar waxuma la ma shabi'a alu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam min khubz sha'irin yawmayn mutatabi'ayn mu ne waa kër yoret kër naa muhammad gisoon nañ ko hadith quatre cent quatre onze la ilaha illa allah baabu fadlil ju' wa khushunatil 'aysh mu ne waa kër muhammad sallallahu alayhi wa sallam masuñu lool mooy yoneen saa salaam ci ci biira ah, moo tax sax ñuy wax mburu moo xamante ne bale bu baax lañ ko defaree ñaari yu te yu tegaloo loolu masul am ba ni muy génne la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata illa billahi ah aliyil ali waaw gisoon nañ Seydina Anas moom kanta moom mu ne lam yakuli nabi sallallahu alayhi ala xiwaanin hatta maat wa ma akala xubzan muraqqaqa hatta maat <laughs> waaw waaw mooy euh, masula lekk mburu moo xamante ni mooy boobu nga xam ne dañu ko travailler ba affaire bi way yow boo kéeb bu jaaw xam ne benn lu ci pepp ak yooyu amu ci biir poussière lañ koy jëlee yooyu yooyu saa sa masula lekk mburu mu mel noonu ba ñu muy génn àddina moo tax ma ne suñu croissant yi <laughs> waaw nga xam ne dañ koo dañoo teqali diggante pépp baat fa mu jóge ba mu set wecc defar ko ba mu baax a baax a ba bu très bien comme suñu sunguf yeeg suñu farine yi nii yu clair yi te nice saa saa ma solo lekk mburu mu tukkee ci loolu de ba du génne àddina <laughs> la hawla wala quwwata illa ñun moom ci la ñuy gens waaw ñun ci la nekk laa wax ci la dóor te tay lañ pain sucré yeeg pain chocolat yeeg <laughs> waaw ñoom min pain au lait ki la ñuy nekk ba pare dàq jàmbat ñépp yi baguette <laughs> ak yi fruit <laughs> fruit yeeg yu nooy yeeg yu baax yeeg camp yeeg ah mburu faas yeeg way mais ñoo dàq kaas ñépp foo leen fekk ñu ngi xoos foo leen foo leen fekk ñu ngi xaas waaw wal iyaadu billah wal iyaadu wallahi billah com waaw ñooñu ñun ñun waaye Seydina Sa'd ibn Ubaada bu andi lam gënoon a waaw la nga xam ne moo gënoon a jàppandi fa moom indi mbugu moo xamante ne mu sell la waaye indaale zayt waaw zayt gi mooy diw gi nga xam ne condiments yi ñu koy booleel ngir mu gën a neex a jàllale mu daal di woon koy indaale yeneen saa salaam daal di lekk loolu dañ ciy xam teral gan quoi li ñu doon wax ci xadiisu yaay Ummu Umaara bi day ñëwaat pare yi yeneen saa salaam seeti gi mu doon seetu ndax nawle gum nawle woon nag saxaabaam yi waaye tamit ñoom teral gan gi nga xam ne moom lañ nekk woon ba bu ñëwee eh, la nga xam ne la la gën a màgg fa ñoom la ñuy joxe duñ jël li nga xamante ne nii dara. wala loo xam ne ku leen ko fii mu ne bu ñu paree sax def ko ci poubelle bi di ko joxe déedéet wal iyaazu billah léegi eh, kon tamit te lii fa jaa bi xubzin dañ ciy gis ne lii dafa woroon parce que li mu ñaan moo tax loolu dañ ciy xam ne mooy lañ doon wax ne woore woor moom dowoo tàndarma du lu ràññeeku <laughs> ko imaam du xas bu doon wax <laughs> waaw wayow tàndarma sawaay ngay doge waaw xanaa nga yàq koo am waaye amoo droit am tàndarma ne fi yow ngay doge leneen lu tàndarma amoo ci droit ñu ne la lool nag gënu la dëgër <laughs> yaa na Hazm rahimahullah loolu gisoon nañ masala boobu fii dañuy gis ne yeneen saa sam toge dogewul tàndarma voilà alors naa bi boobu ñu ko doon gis keroog bi mu ne yaa fulaan génnal wàccal bi ñuy bi ñuy bi ñu newee ci tukki bi eh, faj dax la naa wàccal waaye faj dax la yow diw muy Seydina Bilaal la doon wax radiyallahu mu naan ko mais yonent saa salaam bi daa mel ni euh, le kii wagul de <laughs> mooy mooy mooy mooy soowagul de ah dafa mel ni foo soowagul de way yonent saa salaam ne ko way yaa fulaan inzil way fajdah lanaa <laughs> mu naan ko yonent saa salaam law am sayta boo xaaroon ba mu kii rek mu ne ko way yaa yaa inzil way naan ko inna alayka nahaara mais yonent saa salaam yow bëccëg gi des na de. mu ne ko way inzil faj daax la naa way waaw wàccal rek te nga defaral ñu léegi mu andil ko ndox fa shariba yoneen saa sam daal di naan voilà kon loolu daa nekk loo xamante ne te loolu gisoon nañ ne te sawiq la woon boo xam ne dañ koy booleeg ndox daal di koy yëngal mu nekk façon jus boo xam ne genre simu <laughs> si la yoneen saa sallam daal di naan keroog te loolu daa wooroon voilà ca loolu lañ doon wax ne loolu day wane ne li imaam Ibn mu wax dara la gënu la dëgër parce que naan par force affaire bi moom <laughs> tàndarma ku ko am moom ngay dog amoo droit tàndarma ne fi ngay dogee leneen waaw loolu gënu la dëgër fii gis nañ ne yeneen sa salaam mu ngi nii mu ngi nii mu ngi nii di di di di di di di euh, euh, euh, kii di di leneen. léegi kon ñu gis ne fii lan la lekk bi xubzin wa zayt mburu lañ ko andil. ak diw ji muy àndal mooy euh, zaytuun jooju xeetu diw yooyu nga xam ne euh, dañ koy boole capp ci di kii wala def ko euh, diw ko ci olive wala di huile d'olive nga xam ne baax na ci ànd ak mburu voilà loolu lu am am solo la léegi kon mu lekk kon loolu it dañ ko ci jànge que ne ak aji woor gi il n'est pas obligé que ne tàndarma lay doge par force <laughs> léegi nag yeneen saa sam bi mu lekkee ba pare su maqaala nabi yeneen saa sam daal di wax loo xam ne wax la boo xam ne xabar la waaye daa amaale loo xamante ne nii mooy ak ñaan la ci biir ne aftara indakum as-sa'imun waaw te moom la imaamu Nasaa'i def na li waa ji wax aji woor gi wax bu dee daa dogoo ci ay nit ay ay waañoñ mu ne xadiis bii leen di ne saa sam dane aftara indakum as-sa'imun wa akala ta'aamakumul abraar wa sallat alaykumul malaa'ika aftara indakumus saa'imuun wa akala ta'aamakumul abraar wa sallat alaykumul malaa'ika aftara indakumus saa'imuun wa akala ta'aamakumul abraar wa sallat alaykumul malaa'ika waaw ñetti yoon parce que ren saa sara bu doon wax ay mbir da ko doon wax lu bari ñetti yoon <laughs> mu ngi noonee kon mu ne aftara dogu na indakum fii as-saa'imuuna aji woor yi waaw yéen waa kër gi waa kër Sa'd ibn Ubaada wa akalata lekk na ta'amakum seen ñamala baraar léegi nga ne waa mais attention mais lii nan laa ko mën a waxe yeneen saa sal man na wax loolu mais ñi nga xam ne ñooy ñi baax ñi lekk nañ seen ñam wasallat alaykumul malaa'ikata malaaka yi julli leen ci mais loolu mën nañ ko wax ci ginnaaw ma ne bu ko mënul woon a nekk imaamu Nasaa'i dina ko tudde noonu dina indi hadis bii ci loolu naan ki nga xam ne mooy ki nga xam ne daa dogoo fenn lii lay wax parce que quand yàlla bu la defalee xéewal mooy xéewal la la defal jullit bu ne ci waay baax yi nga bokk waaw way baax ñi yi borom bi naan innal abraara la fii naay mais bala yàlla dafee jullit sa waay yaa ngi ci abraar yi il faut pas tamit fausse modestie yooyu naan non man ah di foñu naan non man son laay waxee ne man ci ñu baax ñi waaw mais lii sun mooy sunna lii la ñu jàngal waaw akala aftara bok indakum as-sa'imun ñi wooroon xanaa doo ma ne xam nga mën nga taxaw ne ya waaw ah, parce que gisoon nañu fi la ñoom imam Ibn Hazm ñoom ibn kii doon wax eh, te sax wax bu jële woon Seydina Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah Sayyidatu Aisha radiyallahu anha Ibn Hazm ñëw moom gën nga poussé kii bi accent bi ci yi ay ñoom imam Ibn Hazm ak da boroom xam-xam yi eh, surtout ne bon am na saa im googu nag du n'importe quel kata waaye ñi nga xam ne day woor waaye làmmiñam wooru ci wax lu ñaaw bëtam woorut ci xool lu ñaaw noppam woorut ci dégglu déglu lu ñaaw ak lu bon tànkam woorut ci dox lu ñaaw loxoom woorut ci di di di laal lu ñaaw kooku waa duñ cere kooku de toute façon taxul ñuy wax <laughs> waaw moo tax Seydina Abu Ubayda Sayyidatu Aisha radiyallahu anha ne woon ku aji woor gi buy jëw day am ci koor gi waaw loolu par exemple lu tax yow waxoo loolu ne ah man nan laa mën a waxe kon man ci workat yi laa bokk est-ce que xam nga waxoo kon nag affaire bi lii la lii mooy sunna saay loolu Iblis la koy wax fausse modestie la voilà lii mooy li yeneen saasaan jàngale aftara indakum as-sa'imun wa akala ta'amakum te lekk na seen ñam yàlla abrar voilà alhamdulillah ngay wax yeneen saasaan jàngale ma nii ma nekk ci même station bi ma wax loolu waaw tey am yaakaar ne borom bi de ma ci abraar yi waaw wasallat aleykumul malaayika loolu nga ne i eh, man naa wax lool muy waaw xanaa yone saa saa waxul woon Nusayba léegi ci ñuy romboon inna saa'ima hmm? wala bële ba demeen xadis Zayd ibn Khalid al-Juhani man fattara saa'iman kaana lahu mithlu ajrihi gisoon nañ ci yenn yi yenn riwaayaat yi biñ koy gis xadis numéro deux mille deux cent soixante-cinq que ne malaaka yi dañuy julli ci ci ci ci ci ci kii nga xam ne moom moo joxe moo joxe dogu gaa voilà kon loolu noonu te hadis bii euh, leeral na ko wasallat aleykumul malaayika xabaar la mooy ne malaaka yi dañuy julli ci ku mel noonu képp ku joxe ndogu nit ba muy ndogu fekk mu ngi lekk yonent bi alay salaam xamal nañu ne yow nit ñi malaaka yi dañuy julli ci yow allah allah wasallat aleykumul malaayika kon gëneelu tamit ñaanu ki nga xam ne daa ñëw ñu defal la ki joxe ndogu ta woor gis nañ moom gan ngeen laam waaye ki nga xam ne dañ koo jox ndogu moom itam bu mu ne toog rek waaw di guuxi la naan da koo yeyoo déedéet waaw mooy bu boobaa it na ñaanal waa ji ne aftara indakum as-sa'imun al-abrar wa sallat alaykum al-mala'ika ah dogoona fi way woorkat yi te lekk na seen ñam ñu baax ñi te malaaka yi ñu ngi julli ci yéen allah kon lii la imaamu an-Nawawi jeexale di ñu wane mooy jeexale ko loo xam ne ñaan loo xam ne daa matale ndax yonent way saa moo ko jàngale lépp di dellu ci wane ne jaam nga quoi lekk nga dogu nga jaamu yàlla gii nga xam ne kitaabul fadaa'il koor gi nga xam ne moom yore borom bi nee na maa ko moom te maa koy faye te waxoon na ne lis fa imi farxataan yoneen saa saa waxoon nañu ne aji woor gi am na ñaari mbégte farxatun inda fitre ak mbégte gu muy am ginnaaw ba nga xam ne falay doge waaw kay yeneen saa saa nag xamal nañu nag mbégte googu nag ci sant yàlla la la war a ah. waaw borom bi defal na la ko dëgg la mais delloo ko jukkal te sant ko aftara indakum as-sa'imun allah nga xam ne jaamu yàlla ji lépp sant cant yàlla la ko wax waaw waaw borom bi la xéewale loolu waaye it ki mu jaarale xéewal gi nga sant ko wa akala ta'amakum al abrar wa sallat alaykum al malaa'ika eh, kon nag ci kaw noonu walillahi alhamdu wal minna ci la ñu jeexale kitaabul fadaa'ili jeexale suñu chapitre bi waaw ça pris euh, kitaabul fadaa'il ñu ngi ko commencé woon ci euh, mu ngi commencé woon ci chapitre ba doon wax ngëneelu Alqur'aan waaw mooy chapitre ka bu dee suñu tom yi tom quarante cinq la lañ ko commencé woon ci archive tom boobu ba ñu ngi tom cinquante cinq mooy dix tom la doon dix tom la kitaabul fadaa'il dekk ñu ngi ko tàmbale woon un vendredi hein le dix jumaada quatre cent quarante six lañ ko tàmbale woon Allahu akbar hein Allahu waaw vendredi dix jumaada thaniya tombé woon ak le treize décembre deux mille vingt quatre ci atum grégorien euh, léegi jeexal ko bés bii nga xamante ne nii bés bu màgg la muy bés yawmul isnayni ñaareelu bés ci ayyaamul biid yi ah ci dul qaada gi ñu nekk muy tay le quatorze ah dul qaada ci mille quatre cent quarante six waaw tombeeg lundi euh, mille vingt cinq ci atum grégorien kon jumaada saaniya la woon lañ ko tàmbali woon vendredi 10 jumaada saaniya léegi kon nga dem lu ci tegu ban weer <laughs> lool loolu moom dañ ko fee wax waxati ko fi quoi ah juma walla yow weer yi dañoo nekk loo xam ne dañoo ba léegi jàpp leen yu jullit yi jumaada du waxoon na la weer wa nga xam ne moo nekk diggante jumaada ak ramadan nga xam ne nit ñi dañ koy sàggane léeg-léeg shaban jumaada rajab rajab rajab rajab moo rajab rajab wa wa wa wa mooy jumaada wa shabana waaw mooy jumaada saaniya boo baree jumaada saaniya daal di rajab al di rajab shaabana ramadana zul qaada kon cinq mois la <laughs> ah tàmbaleel bu njëkk ba muharram safar rabiul awwali rabiul thani jumaadal ula jumaada thaniya rajab shaaban ramadan zul qaada non Ramadan shawwal shawwal voilà après Ramadan shawwal mooy weeru koor yi Dul Qaada Dul Hijja mu jeex kon cinq mois la def mooy Jumaada Saaniya Rajab Sha'baana <laughs> hein Ramadan shawwal Dul Qaada wala six mois la six mois six mois walillahi alhamdu wal minna mooy chapitre bi gën a gudd bi nga xam ne moom lañ gis depuis le début Eh, léegi nag bii li ñëw ñu duggaat ci beneen téere bu bees téere bu bees ginnaaw kitaabul fadaa'ili eh, beneen téere bu bees boo xam ne moom nag téere ñi yomb yépp moo ci gën a gàtt <laughs> téere bii ñu génn moo gën a guddi gi ñu romb yépp téere bi ñuy dugg moo ci gën a gàtt matul sax téere bi <laughs> téere bolo boo xam ne ñetti xadiis la insha allah waaw le livre boo xam ne ñetti xadiis la boobu moom dalay sawarloo yàlla yi insha allahu taala kon nag ci noonu lañ jeexale waale suñu tom numéro cinquante cinq parce que tome bi dañu foogoon ne benn lay doon mais après dañ ko xaaj parce que euh, euh, fichier yi dafa ëpp soixante te doo jël soixante fichier di ko doon ay trentaine lañ doon dugal voilà moo tax bu euh, cinquante quatre bi trente bi am na ay trente trois non trente un lay doon wala trente deux